bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wasallama wa ala abdihi wa rasulih muhammad wa ala alihi ajmain bakki jullit yi noo ngi dellu bi ñu di atte yi nga xam ne jigéeni jullit ñi ci jotaay bi weesu ñu nekkoon ci bunt bi nga xam ne moom la cheikh bi xafidahu llahu taala jagleel lépp lu aju ci moom jigéenu jullit bi lépp lu aju ci lu jëm ci wàllu taar ak lépp lu muy jëfandikoo ci yaramam ñu waxoon ci yittewoo gi mu war a yittewoo li ñuy tuddee sunanul fitra te mooy mbind mi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala doomu aadama mbir yooyee di yokk si moom saa ne mu war di ko ci di ko dindi lu si ni eh, dagg ay weyam waaye lu si ni jël kawaram ci wàllu moo xam poqotaan yi la wala kawari naq comme niñ ko waxee woon ci ayu bés bu nekk muy bàyyi xel loole bu baree ba bari bu mu romb quarante jours lu dul na ko yitte woo ñu jege ci wax lu aju ci kawari boppam moom ndaw si ak lan mooy àtte sharia ci jigéen sàmmonte gi mu war a sàmmonte ak kawaram waaye lan mooy àtte di ko wat mbaa di ko wàññi loolu it ñëwoon nañ ci ñu taxawoon ci fii muy waxee moom alcheikhu Saalih alfawzaan xafidahu llahu taala fi lsaxixi an ibni mascuud radi allahu anhu annahu qaal lacana allahu alwaashimaat walmustawshimaat ba xadis bi jeex te xadis bi li mu làmboo ci ay masala yenn yi na yenn yi dina ñëw te bim teg fii mooy li aju ci moom ku jigéen ki warul di def li ñuy tuddee taflij ci ay bañam maanaam bu fekkee yàlla subhanahu taala da koo bind te bam ko bindee li ñuy tuddee sakare yàlla amu ko nga gis ay jigéen ñoo xam ne dañuy dem ñoom pour yett seen bëñ yi ngir taar loolu ñu tudde taflij ci xadis bi indi na ko xadis ibni mas'ud xadis baa ngi si al buxaari ak muslim al imaam al buxaari ak al imaam muslim solo nañ ko moom abdullah ibni mas'ud radiyallahu taala anhu wax ni laana allahu alwaashimaat walmutanammisaat wal mutafallijaat lil xusn si benn riwaaya xadis bi am na ay riwaayaat al mugayiraati xalq allah fa qaala summu yacquub ma haada qaala cabdullah wa ma lii laa alcanu man lacana rasulullah wa fi kitaabillah qaalat wallahi laqad qara'tu ma bayna allawxayni fa ma wajadtuh qaala wallahi la in qara'tiihi laqad wajadtiih wa ma ataakum rasulu fa xuduuh wa ma nahaakum anhu fantahu xadis booy xadis bii la Cheikh Saalix junj fii comme ni ma la ko waxee ñëw na ci ay ay riwaayaat Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa rëbb bépp jigéen buy def li ñuy tuddee alwashm alwash mooy tatouage dina ñëw ci beneen masala bi murabbit jigéen ñi def an nams rombon nañ ko te mooy wat ay yéen di wat ay yéenam moom ndaw si mu ne wal mutafallijaat fi lxusn mooy masala bi ñuy tàmbalee tey mooy jigéen ñi yett seen bëñ yi ngir ngir taar ngir taar Cheikh Saalih xafidahu llahu taala wax ne waqad ibtuliya bi hadihi al-aafati al-xatiira allati hiya kabiira min kabaa'iri ad-dunuub kasiirun mina an-nisaa'i al-yawm xattaa asbaxa an-namsu aw an-namasu ka'annahu mina ad-daruuriyaati al-yawmiyya mu ne ànd ak ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rëbb ñiy def lii mu ne jigéen ñu baree baree bari ci jamono ji nattoo nañ leen lool ba ñenn ñi nee dafa dem bañ yaakaar ne bis bu nekk sax dañ ko war a def li ñuy tuddee eh, annams te mooy wat seen yéen yeeg yu demee noonu saa su ne ñu si di ko def riyaadu billah te nekk na loo xam ne rëbbug yàlla subhanahu wa taala moo si nekk abdullah ibn mas'ud radiallahu taala anhu bi mu nettalee xadis def lii dafa am benn jigéen bu ma sa si moom ku ñaan ummu yaqub ne ko lan moo tax ngay ngay rëbb ngay rëbb yow yow si beneen riwaay mu ne ko dégg naa ne da kuy def nangam ak nangam ak nangam abdullah ibn mas'ud ne ko lan moo may teree rëbb kuy ku yenente bi sallallahu alayhi wasallam rëbb ku yenente bi sallallahu alayhi wasallam rëbb lu tee duma ko rëbb bal ci téere yàlla bi wa taala dañ koo rëbb koo kii ndaw si ne ko li ngay wax de man jàng naa téere bi muy alquran jàng naa ko lépp waaye gisuma si li ngay wax ne yàlla daa rëbb kuy def lool abdullah ibn mas'ud ne ko wallahi la in qara'tihi laqad wajadtihi waat naa si yàlla ne bu fekkee jàng nga alquran ko sa fekk nga si lii may wax ndax di nga fekk borom bi tabaraka wa taala di wax ni wa ma aataakum ar fa xuduuh wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yenente bi indil jël leen ko yàlla wax lool waaye lépp lum leen tere na ngeen ci jeex tàkk ngeen ko bàyyi te yenente bi sallallahu alayhi moo tere lii yenente bi sallallahu alayhi moo tere yiimu mu fi lim moo xam wat ay yéen la wala tatouage la wala yett ay bëñ la ngir am sakra yàlla yenente bi sallallahu alayhi wa moo rëbb seeni boroom moo tax alaalaamatu shinqiti rahimahullahu taala dafay wax ne yàlla dafa dajale mbooleem luy sunna ci xaaju aaya bi ndax yàlla daf ñoo digal ne lépp lu ñu yenente bi indil nañ ko jël lépp lu ñu tere nañ ko bàyyi kon lépp luy sunna foofu lay dugg bul ne lii gisuma ko ci alxuraan comme ñenn ñu réer ñi tey li ñuy wax wala ñu waxee dara si sunna ñu ne la loolu nekkul si alxuraan alxuraan doy nañu sëkk maanaam jarul sunna sunna jarul alxuraan doy nañu sëkk te alxuraan moo ñu yabal si sunna alxuraan moo ñu yabal si sunna bal mënoo dégg alxuraan mënoo koo jëfee te jëloo sunna ndax alxuraan bari na lu ay mbir sunna ñëw di ko faram-fàccee di ko leeral di ko yaatal julli naka la ñuy jullee ndax dañ koy fekk ci alquran yàlla subhanahu taala dafa digle na ñu taxawal julli waaye ruku yaag sujud yaag tisbaar ñeenti ràkkalaak fajar ñaari ràkkalaak lool kan moo ñu ko jàngal ku dul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam azaka yàlla dafa digle nañ joxe azaka wa aatu zaka waaye natt azaka ak si yenn alal lañ koy génne ak alal ju nekk lan moo ci génn kan moo ko jàngale yenent bi sallallahu alayhi wa alihi moo ko jàngale aji màkka yàlla dafa digle nañu aj lan moo ñu wax tawaaf juróom-ñaari yoon ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko leeral ci sunna kon nit ki mënta jëfee alquran di bàyyi sunna ginnaaw looli ak réer gu metti la moo tax abdullah ibni mas'ud radiallahu taala anhu ne ndaw si bu fekkee jàng alquran comme ni nga ko waxee di nga fa fekk yàlla di la digal li ndax yàlla ko digal na dellu si sunna kon masala mim si teg mu ne wa yaxrumu ala almar'ati almuslima tafliiju asnaaniha lil xusn kon dafay araam ci jigéeni jullit bi mu yett ay bañam ngir sàkkare yàlla te dara yóbbewu ko lool ngir rek taar ngir taar taar moo tax mu koy def mu ne nag bu fekkoon koo xam ne la bëñ yi dafa am problème ci euh, noonu mu tegaloo maanaam ci mbind ma ci aslu ni ko yàlla subhanahu wa taala binde yenn saay nga gis bëñ bi fa mu war a génn génnul foofu mu génn ci kanam wala mu génn ci ginnaaw mu am problème bu mel noonu dem ci dentiste ngir euh, defar ay bëñam comme ni bëñ di normale loolu mu ne dara newu ci bu fekkee lool moo ko ci loolu moo ko ci yóbbu loolu du taflij loolu du kenn jubluwu ci ne moom mooy yett ay bëñ waaye liñ ci jublu ci xadis yi ñëw ci lii comme xadis nu Mas'ud bi wal mutafallijaat lil xusn mooy ñi yett ngir sàkkare yàlla ak la tax ñu ñu koy def mooy taar mu ne ñooña lañ si wax kon kii moom dafay faju dafay defar ay bëñam comme ni ay bëñ yu normal di mel waaye jublu ci e, taflij beneen bi mu ne wa mu ne wa yaxrumu ala almarati amalu lwashmi te mooy beneen masala moo xam ne xadis bi wax na ko dafay araam si jigéen def li ñuy tuddee tatouage muy washu fi jismiha si yaramam mu ne li anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam laana alwaashima walmustawshima comme niñ ko rombee woon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb kuy def lool mooy kuy def tatouage ka koy def ak kañ koy defal kiy sàkku ñu defal ko ko ak ka koy def tey nag ay nit jël jël def ko métier yow mi koy def ak kañ koy defal ñoom ñëpp lañu ñu rëbb waliyaadu billah rëbbug yàlla subhanahu wa taala moom moo si moom moo si nekk wata cheikh mi ne walwaashima hiya allati tagrizu alyad aw alwaj bil ibar thumma taxshu dalika almakan bilkuxli jublu si jublu si tatouage muy mu ne mooy ngay jam sa yaram wi ay puso ak wala yu demee noonu boo boo si jógee def si matière boo xam ne lu si mel ni ne bu njëkk daan nañ si def eh, koxol wala sax ñenn ñi mën nañ si def yeneen matière yoo xam ne loola mu sa rëdd daf say des si yaram wi loolu mooy tatouage jamono ju nekk nag nit ñi mën nañ ko gën a eh, mën na gën a évoluer waaye luñ ci mën lu lu mu mën ci nekk bu fekkee ne rek da ngay bënn sa yaram loo loo fa mënta bind wala loo fa mënta dessin nga xam daf fay des dafay dugg si alwashm loolu dafay dugg si tatouage dafa araam ci góor ak jigéen ak fu ko mën a def si yaramam moo tax mu ne fii jismiha ak fu mu ko def ci aw yaramam te nee na lii kabira min kabairu dunub ci bàkkaar yi gën a mag la bokk ndax lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rëbb boroomam dafa mu si teg mu ne xukmu alxidaab linnisa wa sobgi lan mooy àtte fuddën ci jigéen ñi ak eh, di di changer seeni couleuru kawar ñuy tuddee nan tent di tent seen kawar lan mooy atte fuddan ci jigéen ñi wala ñuy tent seeni kawar mu ne qaala alimaamu nawawiyu fi lmajmuc ama xidaabu lyadayni walrijlayni bilxinna wa mustaxabun lilmutazawija min annisa lil axadis almashhura fii mu tuxal eh, jëlee alxaafid annawawi rahimahullah ci téeram bii di almajmu sharh almuhadab ne lii di fuddan ay loxo wala fuddan ay tànk ci jigéen jigéen joo xam ne juy sëy la mu ne dañ koo sopp fuddan lu ñu sopp la jigéen di ko def ndax xadis yu baree baree bari ñëw na si cheikh bi indi na fi bokk na si xadis yooyee mu ne xadiis abi daawud wax ne alimaam abi daawud solo na ko ci xadiis ne aisha radiyallahu taala anha anna imraatan benn jigéen da ko mësa laaj lan mooy àttey fuddan fuddan bii di lxinna mu ne ko laa ba'sa bi dara neew si maanaam mën ngaa fuddanu walakinni akrahu doonte ne man du ma ko def moom suñu yaay Aïcha radiyallahu taala anha waaye wax na yille ji tax ne daanu ko def ne fa inna xibbi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yakrahu riixahu waahu nasaa'i mu ne li tax nag du ma ko def mooy ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul woon xet ji xet xetu fuddan maanaam façon fuddan biñ daan utiliser jamono jooju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul woon xet ji moo tax suñu yaay Aïcha radiyallahu taala anha ne moom du ko utiliser waaye def ko mu ne dara new si boroom xam-xam yi nag fi ñu jëlee ne dañ koo sopp sax mooy beneen xadis ba xadis Aïcha ba léegi suñu yaay Aïcha radiyallahu taala anha moo nettali ne aw maat imraatun min waraai sitrin bi yadiha kitaabun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qabada annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yadahu dafa am benn jigéen ci jigéeni jullit ñi ku mës yoot yóot yenente bi sallallahu ab bataaxal ab bataaxal lu ñu bind maanaam mu dugal loxoom pour yenente bi sallallahu alayhi jël ko loolu mooy yoot yenente bi gisul gisul gisul ndaw si yenente bi sallallahu alayhi wasallam téye loxoom maanaam jëlul daldi ciy teg ne ma adri ay yadu rajulin am yadu imra'a qaalat bal yadu imra'a qaala law kaanat imra'a la gay la gay law kunt imra'a aw law kaanat imra'atan la gayyarat la gayyarti awfaaraki yaani bil xinna xadis boo xam al imaam Abu nañ ko bi sallallahu li tax mu téye loxoom dane xawma ndax lii loxo jigéen la wala góor la ñu ne ko loxo jigéen la mu ne bu fekkoon jigéen la dina changer weem yi ci fuddan maanaam dina fuddan loxo bi ba tax borom mi ne dañoo sopp ci jigéen muy fuddan ay loxoom ngir wuute ak góor ñi maanaam loxoom moom ndaw si warta niroog loxo góor waaye nag li ci boroom xam-xam yi wax mooy ne te junj na ko sanq bi ne jigéen juy sëy sopp nañ ko si jigéen juy sëy alxaafid an-Nawawi rahimahullah wa lil mutazawija li si borom xam ne wax mooy ne jigéen ji bu fekkee dafa fuddan ay loxoom te fuddan bokk ci taar jigéen ñi dañ koy def ngir taar kon zina la kon waru koo génne si biti ba kudul jëkkëram di ko gis wala kudul maxaram bu fuddanee ay loxoom loxoom yooyee buy génn da ko war warul génn si biti di ko bàyyi noona ndax ci day dugg si taar taar la loole lañ ciy bàyyi loo xel waaye jëmmi fuddal lu baax la lu ñu sopp la ci jigéen mu koy def waaye di nga si gisee comme ki doon laaj fuddal kon lu dagan la bokkul ak tatouage bi ñu wax sànq ndax lii lii différence bi fuddal dafa nekk loo xam dafay deñ danga koy def mu deñ waaye tatouage yi nii du deñ boo xasee def si yaram bi jeex na moo tax ñuy bënn yaram wi def sa matière bañ ciy def ko defee mu des ci der bi ba xefee moom ngay deewaale tax ba ñenn ñi sax bu daan laaj bu ñu ñëwee fële ci boroom xam-xam yi bu ñu tuubee fekk seen yaram yi dañ koo tattuwe nan la ñuy def lu leen boroom xam wax eh, ni ngay def kay mooy comme lii mënoo koo dindi ñenn ñi ne même bu fekkee mën nga koo dindi ñenn ñi maanaam dañuy wax ne lu cher nga koy dindee te maanaam danger mi ngi ci indil la yeneen i jafe-jafe ci sa wàllu wérgu yaram wala jural la leneen loo xam ne daal lu diis a diis la li leen borom xam di wax rek mooy ñu dëggal seenu tuub si borom si borom bi tabaraka wa taala euh, ñàkk mën ngay dindi loola moom lu wees la comme def nañ ko waaye ku ko mën ku ko mën a dindi te lor yooyu du si am ndax ñenn ñi nee mën nañ koo dindee xaw ma euh, laser lañ koy xaw ma waaye def leen di coûter lu cher a cher a cher wala yenn saay ay nañ ci wax yeneen i feebar cancer ak yu demee noonu canceru derbeeg yooyu noonu bu ko defee nga dëggal sa tuub dellu ci borom bi tabaraka wa taala xam ne li nga defoon bàkkaar bu mag la nga rëcc ko kon lool tatouage boobu la ñuy wax ne moom moo xaraam ci góor ak jigéen amma fuddan fuddan nekkul loo xam ne euh, lu xaraam la jigéen mën na ko utiliser ci ay loxoom ak ay ni ko xadiis bi indee bal dañ koo sob ci moom mu ne wa amma sabgu almarati shara rasiha avant loolu mu ne lakin la tasbagu awfaaraha bima yatajammadu alayha wa yamnau tahaara loolu lu la bàyyil xel la bu mu def ci ay weyam moom ndaw si loo xam ne dafay wow ci kaw der bi ba bu doon laab ndox mi du yegg ci fam mu yegg su mel ni émail yi ñuy utiliser tey waru koo def jigéenu jullit bi nga xam ne dafay julli di laab di sangu di jàpp warul def ci aw yaramam moo xam ci weyi la wala ci yaramam la loo xam ne dafay tee ndox mi yegg ci der ba lépp luy tee ndox mi yegg ci der ba waru koo def ndax dafay julli dafa war di laab bu jàppee ndox mi dafa war a yegg ci weyi lu yegg ci der bi lépp lu muy def loo xam ne dafay tee ndox mi di yegg ci der bi du dagan dafay araam ci moom mu tuxu si beneen masala bi aju ci pent euh, boppam moom ndaw si mu ne wa amma sabghu almar'ati sha'ra ra'siha fa in kaana shayban fa innaha tasbughuhu bi ghayri sawaad li umumi nahyihi sallallahu alayhi wa sallam an as-sabghi bis-sawaad qaala al-imaamu an-nawawiyu rahimahullah fi riyaadu s-saalihiin baabu nahyi rajul wal mar'a an xidaabi sha'riha bisawaad bu fekkee ne moom ndaw si dafa bi bopp bi dafa bi mu bëgg koo tent mu ñuul loolu moom dafa araam góor jigéen a si yam góor ak jigéen ñooyam ci bi jaaw nga koy soppi ñuulal di ko ñuulal ba mu ñuul loolu dafa araam ci góor ak jigéen ci loo xam ne amul wuute ci boroom xam-xam yi comme ni mu ko tuxalee fii ci alxaafid an-Nawawi ne góor ak jigéen si mu waxaat si al-Majmuu mu ne wala farqa fi al-man'i min al-xidaab bis-sawaad bayna ar-rajuli wal-mar'a haada madhabuna amul benn wuute ci tere gi ñu tere soppi kawar kawar kawar gu weex nga koy soppi mu ñuul maanaam ñuulal kawar góor ak jigéen si am bi jaaw de su ko ñuulal bu fekkee ne nag da nga koo soppi ci beneen couleur dina ci ñëw waaye ñuul moom dafa dafa araam ci góor ak moo tax mu ne wa amma sabghu al li sha'ri ra'siha al aswad li yataxawala ila lawnin axar bu fekkee na nag moom sax kawar gu ñuul la yor waaye kawar gu ñuul googu la bëgg a tent def ko beneen couleur boo bëgg def mu weex tàll wala mu xonq kawar gu ñuul gi la bëgg a tent def ko beneen couleur lan mooy atteen cheikh bi ne fa alladi ara anna hada la yajuz liannahu la daaciya ilay liann alsawaada binnisbat lilshaar jamal wa laysa tashbihan yaxtaaju ila tagyir wa liann fi dalika tashabuhan bilkaafirat mu ne li ma gis ne mooy loola jaaduwul daganul war koo def jigéenu jullit bi warta tent kawaram bu ñuul gi di ko def beneen couleur mu ne ndax lan wax na ci ay mbir la sa gën a mooy ne bu fekkee ne niru niru niru ak yéefar yi ak noonu yàlla yi moo tax muy def loolu loolu moom amul wuute ne lu la ci xadiis yu bari yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay tere jullit bi muy niru niru ay yéefar bu fekkee yéefar yi ñooy tent seen bopp yi muy weex ak wala yeneen couleur yow jigéenu jullit bi waroo def lool beneen bi mooy nee na kawar gu ñuul moom mooy taar ci jigéen te du ayib ba mu koy dindi comme la ñu waxoon ci bëñ yi sànq bu fekkee bëñ yi dafa am problème ci na mu tegaloo loolu ayib la mu dem ci médecin mu faju ci loola dara newu si ndax loolu mooy cosaan ak loolu mooy eh, lu normal lu naturel mais sa kawar gu ñuul jigéen mu ne loolu moom mooy taaram changer yu koy changer di ko def mu weex wala mu bëla wala mu zone loola nee na ak li nga xam ne moom mooy lu naturel ba tax na bu fekkee leneen da saa te mooy niru nirulu ak ñi jullit wala kàccoor yi waa moom euh, werante amul ci ne dafa dafa xaraam gannaaw gi cheikh bi tuxu ci meneen masala moom lañuy jeexe lan mooy àtte jigéen di takk or moo xam ay jaaro la wala lam la wala chaîne la ak lii di xaalis wurus ak xaalis Euh, lan mooy àtte jigéen du ko takk mu ne wa yubaaxu lilmarati an tataxalla min aldahabi walfidda bima jarat bihi alaada wa hada bi ijmaci alulama mu ne dagan na jigéen muy takk loo xam ne aada woon nañ ko jigéen du ko takk moo xam chaîne la wala jaaro la lam la moo xam or la wala xaalis la mu daal di tuxal ne lool consensus la si boroom xam-xam boroom xam yépp si dëppoo ijmaa boobu muy dëppoo boobu albayhaqiyu tuxal na ko ne lii di lu dagan la si jigéen ak annawawi rahimahullah ak alxaafid ibni xajar rahimahullahu aljamii ñoom ñëpp tuxal nañ ijmaa boobu maanaam dëppoo googu boroom xam dëppoo ne or dagan na si jigéen lu wuteeg góor góor moom or daganul si moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu wér dafa mës a yëkkati suwa yéy suwa ak or ne ñaar yii day dafa araam ci samay góori xeet si xeet wi góor ñi lii dafa araam si ñoom dagan na ci seeni jigéen dagan na si seeni jigéen jigéen am na droit sol suwa dagan na si moom am na droit Euh, takk li nga xam ne moom mooy or donte ne am na ci euh, boroom xam-xam rawatina ñi mujj ñuy araamal li ñuy tuddee ak dahabul muxallaq maanaam euh, ci yeneen i xadis yoo xam ne déggees na ci ne dafa araam jigéen di takk ay lami or wala jaaro or wala caqi or borom ku si mel ni al allaamatul albani rahimahullahu taala daal di koy ci jigéen ñi ci dégg googu mu am ci xadis yooyee ak uh, ijtihaad maanaam góorgóorlu gi ko yóbbee loolu ijtihaad waaye lu ëpp ci borom xam-xam yi rawatina borom xam ci jamono ji wuti nañu moom ku si mel ni al allaamatu ibnu baaz rahimahullahu taala ibnu al Cheikh Saalih Fawzan borom téere bii nii Cheikh Muqbil al-Waadi'i ak ñeneen ak ñeneen ñu baree bari comme ni ñu ko tuxalee ne ijmaa la woon ci borom xam-xam yi ne jigéen mën naa utiliser or jigéen mën naa utiliser or waaye na sa bàyyi xel comme lii cheikh bi wax fii ne lakin la yajuuzu laha du dagan ci moom an tudhira xuliyaha lirrijal gayri almaxaarim du dagan buñ ko nee takk or dagan na si yow taxul mu koy génne ndax si taar lay dugg di ko wan ñeneen wala ñeneen di ko gis ñu dul ay maxramam ku dul jëkkëram ku dul koo xam ne maxramam la waru ko gis waru koo génne si biti nit ñi di ko gis bal tasturuhu xusuusan inda al min al li ko war mooy ko war nëbb rawatina buy génn kër gi wa taarudi li nadari rijaali ilayha ndax bu génnee eh, yeneeni góor yu dul ay maxramam ñoo koy gis te bu booba ci taar lay dugg te dañ koo tere lépp luy taar mu koy génne ci biti wala yubdiina zinatahunna la yàlla subhanahu wa taala waxoon illa li buulatihinna balaa ja jeex bu ñuy génne di feeñal seeni taar lu dul seeni kanami jëkkër ak ña laay ja lim mu ne ndax lool loola fitna daf say jógee bu fekkee ne euh, demoon na ba ñu tere ko bu jëkk jigéen ñi dañ ko daan takk dañ daan am ñu daan takk seen tànk yi ay lam buñ daan dox muy def benn son yàlla subhanahu wa taala tere leen lool wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yuxfiina min zinatihin bu ñuy dox di dóor seen tànk yi ngir ñuy dégg euh, son yooyu ñu ñu loolee ñu takk seen tànk ya muy lam yooyee bu ko defee nit ñi di gestu di leen xool loola du dagan du dagan jigéen du ko def mu ne noonu ñu araamale loolu moo noonu it la ñu mu koy wane si biti muy ak taar kon daal si gàttal lépp loo xam ne taar la ci jigéen waru ko génne si biti di ko exposé ci biti mbedd mi ñeneen ñi di ko gis ñu dul ay maxramam ak jëkkëram kon si gàttal ñetti euh, masala yi wala masala yi moo desoon ci buntu bi ñu ubbi woon ci lépp lu ci taaru jigéen ak lépp lu aju ci aw yaramam allahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina bii di ñëw mu ubbi buntu boo xam ne mi ngi ci eh, li ñuy tudde alxayd al istixaada wa nifaas muy deret yi nga xam ne jigéen da koy gis wallahu taala aalam